nit koo xam ne daa mokkaloon après daal di koy fàtte waa loolu lu ci ne wala fàttewul lépp comme ku mokkaloon alquran après bon mu am yu ñu yu mu ci fàtte wala mu fàtte lépp wal wala mu mokkaloon ay saar manoon ba am ma waaye un tiers bi benn boo ko xaajee ñetti xaaj benn bi moom rëcc ko léegi wala mokkaloon na suuratul kahfi waaye léegi mënat ko mokkaloon na suuratu uh, yaasin waaye mokkaloon ko fàtte na ko waa loolu lu ci ne loolu dañ naa daa am xadiis yoo xam ne dañu ñëw di wax ci lu mel noonu uh, di jëm ci di tere loolu waaye comme xadiisu Seydina dañuy commencer xadiis après nag ñu ñëw ci biir Seydina Ubaadatu ibnu Saamit radiyallahu anhu bi nga xam ne ku mel ni imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal na koy solo radiyallahu taala anhuma mu ne Seydina Ubaada ma min amirin mu ne yonente qaala rasulullah bon xadiis bi nag al imaamu Ahmad ku mel ni eh, Cheikh Shuayb Euh, al Arnaout rahimahullah mi def ay liggéey ci euh, musnad bi def taxriij bi nee na xadiis bi saxiixun li gayrihi ba mu des côté bi nga xam ne moo tax sax ñuy jël xadiis bi côté boobu moom mu ne wa hada isnaadun da'if càllale bii dafa wéradi càllale imaam Ahmad bi non seulement dafa wéradi mais am na yeneen yuy dëgëral côté bu njëkk bi waaye bi li ci tegu moom loolu mu wérul waaw yaa imaam Ahmad dane xaddatana Abdus Samad dafa jële ci sëriñam Abdou Samad muy Abu Sahl at-Tamimi al-Anbari rahimahullah al-Basri moom nag saduq la ku dëggu la euh, ku dëgër la ci Shu'ba qaala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim mu jële ci Abdul Aziz ibn Muslim Abu Zayd al-Basri rahimahullah euh, moom thiqatun aabid rubbama wahima la al-imaam al-Haafiz wax Ibn Hajar ku dëgër la jaamukatu yàlla la waaye nag léeg-léeg mu def defle mu ne qaala mu ne haddathani Yazid ya'ni ibn Abi Ziyad mu jële ko Yazid ibn Abi Ziyad Maysara al-Qurashi al-Hashimi mawlaahum moom nii nag da'if la waaw que imaam al-Hafiz Hajar dana kii da'if kabura fa taghayyara wa saara yatalaqan wa kaana shi'iyyan mu ne kii moom wérul moo tax gis nga xadis bi premièrement càllaleem wérul waaw dafa màgg ak mokkalam daal di soppeeku buñ ñëwee na ko yow yow sa sëriñ fi moo la waaw lii càllale nangam na mu ne waaw rek waaw te ab chiite la woon boo xam ne dëgërul voilà du leen nekk chiite mooy problème bi ndax am na yoo xam ne ay chiite lañ mais ñu dëggu waaw kon mooy moom mii dafa wéradi kon gis nga problème a ngoog Yazid ibn Abi Ziyad an Isa ibn Fa'id mu jëla ko ci Isa ibn Fa'id moom mii majhul la imam Ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib Tahdhib nee na majhul waaw kon xam nga kon problème bu rëy nañ ko xaw a tegani ne mais majhul Isa ibn Fa'il saway léegi moom mu jële an Ubaada ibn Saamit mu jële Seydina Ubaada ibn Saamit ibn Qays ibn Asram ibn Fihr ibn Qays ibn Sa'laba ibn Ghanm ibn Salim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraj al-Ansaari Abul Walid radiyallahu ta'ala anhu muy Seydina Ubaada eh, eh, eh, radiyallahu anhu <coughs> léegi moom qaala mu ne qaala rasulullah mu ne Seydina Ubaada de radiyallahu anhu moo ne yenente bi alei saatu salaam nee na ma min amiri asharatin illa yu'ta bihi yawma alqiyamati maghlula la yafukkuhu minha illa adlu wa ma min rajulin ta'allama alqur'ana thumma nasiyahu illa laqiya allaha yawma alqiyamati ajzam côté bii la Cheikh Shuaib al-Arnaout naan lii moom dëgërul non seulement waxuma la naa dane euh, euh, euh, kii la daa nekk sahihun li ghayr dafa wér ndax yeneeni xadis ndax ñeneen solo nañ ko ñu mel ni ñoom al imaam Abu Dawud ak ñeneen ci càll yoo xam ne moo tax ak ñeneen yoon yu bari yum jaar looloo tax côté bi ci kaw bi mu ne ma amiri ashratin amul ko jiite juróomi fukki nit lu dul ne yawmal qiyaam bu ñëwee dañ koy dañ koy jéng waaw dañu ko yeew gis nga nag yeew boobu ñu yeew euh, kii loxo yi dara du ko ci dindi kenn du ko ci détaché daal di koy libéré lu dul ak maandoom waaw dina ñëw ba wane ne maandu woon na mu leer naññ bu maandoo mu leer naññ maandu woon na affaire ya daal di deñ jeex na léegi nag coté bii nag mooy bi ñuy soxal te mooy li nga xam ne moom wirul ci kaw daa wir ndax leneen mu ne waaw wa ma min rajulin mu ne saa sax nee amul benn góor ta'allama alquran bu jàngal alquran thumma nasiyahu ginnaaw gi bu fàtte ko illa laqiya allah lu dul mu dajeeg yàlla yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ajzam mu nekk koo xam ne mooy loxo yi day dagg loolu mooy maqtu'ul yadi mooy ajzam mooy koo xam dafa gaana dafa gaana waaw alhamdulillah lay dootu ko dese waaye xadiis bi eh, niñ la ko waxe xadiis bi eh, laysa bi wér wérul waaw xadiis bi moom Euh, moom wérul mooy dëgërul mbir yi euh, te naka noon Sa'd ibn Ubaada lale moom nga xamante ne euh, <clears throat> saxaaba la moom tamit kële xam nga kële Ubaada lañ ko jël ibn Saamit ah kii nag Sa'd ibn Ubaada mii moom radiyallahu anhu Sa'd ibn Ubaada al-Ansaari moom jël nañ ko ci moom hmm? a saidi ah. léegi moom itam imaam Abu Dawud moom moo ko solo na ko noonu al imaamu eh, Ahmad daal dina koy indi waaw mais <coughs> ñu xool xadis boobu it muy xadis boo xam ne it wérul bu di wax lu mel nii mu ne haddathana imaam Ahmad mu ngi ko imaam Abu Dawud kitaabu salaa baabu tashdiid fii man hafiza al-Qur'aan thumma nasiya buntu bi wax ci wane lu dëgër lu lu tar. koo xam ne daa mokkaloon alquran ba pare daal di koy fàtte quoi li nga xam ne moo ko ciy fekk waaw foofu la al imaam Abu Dawud daal di indi hadith bi léegi al imaam Abu Dawud rahimahullah te e, e, da xam ne buntu bopp lii kese la fi indi hadith bi te hadith bi wérul da ne Muhammad ibn al da di sëriñ waa sitta Muhammad ibn al-Ala ibn al hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah qaala mu ne axbara ibnu Idris mu ne ki ñu xabaar mooy ibnu Idris di Abdallah ibnu Idris ibnu Yazid ibnu Abdirrahman ibnu al-Aswad Abu Muhammad az-Zaafiri al-Kufi al-Awdi rahmatullah alayhi léegi taxawal sëriñu kutubu waa kutubu sitta moom taxul ñuy wax mooy Muhammad ibnu al-Ala mu ne axbarana ibnu Idris muy Abdallah ibnu Idris moom siqatun faqihun abid la boroom Taqrib Taqrib at-Tahdhib wax ku dëgër la tu dégg fiq la jaamukatu yàlla la an Yazid ibn Abi Ziyad mu jële ci Yazid ibn Abi Ziyad bu gis nañ ko sànq may ah moom lañ càllale bële boo Ubaada ibn Saamit bi moo ci newoon moom lañ naan daa newoon ku wéradi la dafa màgg dafa màgge léegi ak mokkalam euh, soppeeku buñ ko ne yow daal ah yow sa sëriñ diw moo la waxoon nii ah, mu ne waxu sans muy te waa kaana shiiyan te chiite la woon moo nekkaat nii voilà an Isa ibn Fa'id mu jële ko ci Isa ibn Fa'id kon gis nga mbir ma voilà kon nga gis ne mooy boo mayul dafa jaawale càllale yi kese parce que saxaaba yi la la changé kële mu def Ubaada <laughs> kii nii mu ne bu ibn Ubaada la waaw kon loolu Ubaada ibn Saamit ak Saad ibn Ubaada bokkuñ de ku ci nekk saxaaba la bu ibn Ubaada am na ñu ne jamonoy Seydina Usmaan la génnaat na am ñu ne non jamonoy Seydina Muawiya alors que Saad ibn Ubaada mii la quinze ci xilaafa Seydina Umar en tout cas ci la génn àddina moo doon sangu waa Xasraj keroog bi nga xam ne ci la yoneen saa salaam eh, génnaan na ci saqifatu bani Sa'ida moom nii moo doon kilifa ga fa ne woon dañ doon wax minna minna amir <coughs> eh, eh, wa minkum amir waaw kon nag loolu mooy bokkuñ nga gis ne kon boo gisee càllale bi mooy Yazid ibn Abi Ziyad liñ doon wax naan dañ naan ko sa sëriñ bi nee na la damay ne nangam nangam waaw mu ne waaw gis lii même càllale bi mu jële ci Isa ibn Sa'id majhul bi nga xam ne moom xamuñu ko al imam ibn euh, ibn Hajar wax an Sa'd ibn Ubaada directement kon gis nga li nga xam ne mooy problème kon hadith yii nii di ñëw di wax ci côté bii nii euh, loolu daa nekk loo xamante ne laysa laysa bi weex waaw moom moom wérul léegi euh, bu affaire bi leeree kon gis nañ hadithu Ubaadatu ibn Saamit xadiisu Sa'd ibn Ubaada yooyu ñëpp dara wéru ci di wax euh, tëkk gu metti gi nga xam ne ku ñëw yowmal qiyaam daal di am saar yoo xam ne euh, borom bi daf la ko mokkalooloon wala alquran nga mokkaloon ko fàtte ko boo ñëwee sa loxo yi day dog waaye loolu lay saa bi dëgër loolu dëgërul waaw <laughs> euh, léegi mu am beneen xadiis boo xam ne <coughs> kii moo ko solo al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi muy Abu Isa ah, rahmatullah alayhi mu ngi ko indi ci abwaabu fadaa'ilil Qur'aan an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabul mu ne xoolal mu ne haddathana Abdul Wahhab ibn al-Hakam al-Warraq mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdul Wahhab ibn al-Hakam al-Warraq al-Baghdadi rahmatullah alayhi ah, muy Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam ibn Naafi' al-Warraq Abul Hasan al-Baghdadi nekkoon ah, ki nga xam ne am na doobu Seydina imaam Ahmad ibn Hanbal nekkoon ku ko jagoo lool waaw <coughs> ku ku spécial ci moom la woon ku dëgër la siqatun la rahimahullahu ta'ala an-Nasaa'i al-Warraaq rahmatullah alayhi ne haddathanaa Abdul Majid ibn mu ne ñu nettali ma Abdul Majid ibn Abdil Aziz mu Abdul Majid ibn Abdil Aziz ibn Abi Rawwaad al-Azdi mawlaahum moom mii nag boroom xam-xam yi dañoo am ci wute ci moom waaw waxe boroom xam-xam am na ñoo xam ne wéraluñ ko am ñoo xam ne wéral nañ ko waaw loolu euh, moo tax ku mel ni al al al al Bukhari rahimahullah euh, doon na wax ne al Humaydi de ah wax na ci moom mi ay mbir de waaw wax na ci moom ay mbir de imaam Yahya ibn Ma'in moom daal na koy wéral euh, gaa yi am na ñoo xamante ne nii Abu Zur'a moom daan jëlee nañ ci moom bokk na ci ñi nga xam ne doon na wax daal ci ñoom ci ñàkk seenum ñàkk dëgër waaw imaamu Nasaa'i nee na garaawul c'est ça passe Hmm? Eh, mooy eh, ci gàttal gars yi dañu wute ci mbiram waaw dañu wute ci mbiram eh, waaye imaam alxaam na xajar dana saduqun yuxti'u wa kaana murji'an ab du ko dëggu la doon juum waaye da doon gis aqiidaay murji ay waaw moom moom la yoroon nga xam ne ñoom daal jàpp ne bon yëpp yi daal ngëm yàlla suñu boso yam nit daal bu xasee gëm yàlla rek doy na xam nga loolu c'est problématique ci wàllu pas-pas waaw <laughs> waaw loolu daal mooy li am solo waaw loolu niruwul ak lenn li wolof yu bari di gëm waaw loolu nag lu baaxul la waaw kon nag eh, loolu mooy kon Abdul Majid ibn Abi Rawad rahimahullah eh, moom eh, muy Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawad rahimahullah an Ibn Jurayj mu jële ci Ibn Jurayj moo gënoon a dëgër nag ci ñu jële ci Ibn Jurayj am na lenn ci borom xam-xam yu koy wax moom kenn du ko Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi an al-Muttalib ibn Hamtab waaw ginnaaw Abdul Majid xam nga Abdul Majid ñenn ñi nee nañ wér na comme Yahya ibn Ma'in ah, bon ça passe alors que en plus ki mu ko jële mooy ki mu gi ki moom am nañu ne moom mii mooy ki gën a dëgër ci ñiy jële ci ki nga xam ne mooy ibnu Jurayj ji voilà mu ngi noonu <coughs> te loolu al imaam euh, kii euh, kan moo ko doon wax ad-Daaraqutni waaw mu ne kaana asbatu naasi kaana asbata naasi fi ibnu Jurayj moo gënoon a dëgër ci nit ñi ñuy jële ci ibnu Jurayj ji te gis nañ ne moom la ko jële ta al imaam az-Zahabi ci taarixul islam loolu wax kaana a'lamu an-naasi wala kaana a'lamu an-naasi bi hadiis Ibn Jurayj kon moo gënoon a xam nit ñi ci hadiis Ibn Jurayj te ci moom la ko jële kon loolu mën nañ ne bon nañ ça passe waaw an Mutallib ibn Abdillah ibn Hantab moom Ibn Jurayj jële ko ci Mutallib ibn Abdillah ibn Hantab Abul Hakam al-Madani eh, al-Makhzumi al-Qurashi moom mii nag ku dëggul ak imaam ah, al-Hafiz wax. saduqun kathiru tadlis wal irsal ku dëggu la ku bari la mu noon def tadlis nëpp nëppal ak tamit di yónni di yor ay xadiis yoo xamante ne nii day wax yeneen saa sam nee na wala saa mu cité moom ci kum ko jële léegi suuf kat fii dane an anas ibn malik mu jële sayna anas radiyallahu anhu eh, nen ibn nadr ibn damdam xaadimu rasulillah dhul udhunayni radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya ujuuru ummati hatta alqadaatu yuxrijuha arrajulu min almasjidi wa uridat alayya dunuubu ummati falam ara danban a'zama min suuratin min alqur'aani aw aayatin uutiiha rajulun uutiiha rajulun thumma nasiihaa mu ne haadaa hadiisun gariibun laa na'rifuhu illaa min haadhal wajh wa dhaakartu bihi Muhammadan ibna Ismaa'iil falam ya'rifhu wastaghrabah qaala Muhammad rahimahullah wala a'rifu lil-Mutallib ibn Abdillah samaa'an min ahadin min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illaa qawluhu haddathanii man shahida khutbata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sami'tu Abdallah ibn Abdirrahmaan yaqulu laa na'rifu lil-Mutallib lil-Mutallib samaa'an min ahadin min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala Abdullah wa ankara <clears throat> Ali ibn al-Madini an yakuuna al-Mutallib sami'a min Anas kon nii la al-imaam al al al al. ak Tirmidhi léegi kon dane yoneen saa salaam Sayyid Anas dane di yoneen saa salaam nee dañ maa gaaral uridat alayya ujuru ummati sama payooru fayuk sama xeet xatta ba ni nga xam ne alqadaatu mooy yi nga xam ne salte la mbalit la tilim tilim la yuxrijuha boo xam ne bu nekk yuxrijuha ar-rajul góor gi da koy génn minal masjid gis ci comme papier bu ñu sànni am mouchoir bu ñu sànni ndàngam ak nangam bu ñu sànni nit ki génne ko loolu dañ ma gaaral wan ma yeneen saa sam exposé ma sama payooru sama xeet ba loolu sax wan nañ ma ko ba ma gis ko waaw nga gis payoru pay ci wàllu yu baax yi leen di defal seen tiyaaba yi xatta loolu yàlla bàyyiwu ko waaw lu ndaw loo ngay xeet gis benn këyit gu ndaw ci biir jàkka ji wala loo xam ne lu tuuti la waaw benn këyit këyit buñ dagg daal dagg dagg ay dagg yu sew nga gis ci benn ci jàkka ji nga jël ko ngir dindi ko loolu sax war nañ ko ne saa salaam muy xéewal nekk lu baax loo xamante ne nit ki màggal jàkke bi màggal néegub yàlla bi ba tax mu daal di koy dindi gis loolu nga xam ne jaaduwul li fi nekk mu dindi ko ah mu ne loolu nag war nañ ma ko waaw xatta loolu war nañ ma ko mu ne waaye wa uridat alayya dhunubu ummati waaye gaaral nañ ma sama bàkkaar yi sama xeet falam ara zanban man yoneen saa salaam gisuma benn bàkkaar a'zamu bu gina a màgg min suuratin min alqur'ani ci saar boo xam ne ci aayal qur'an aw aayatin wala aaya boo xam ne uutiiha rajul dañ koo jox teel foofu de uutiiha ak am solo <laughs> uutiiha rajul waaw waxul hafizaha rajul de <laughs> uutiiha bu ñu indil waaw ab aaya bu ñu indil rajulun benn góor bañ ko ko ënnee nañ ko ko indee nag ah waa ji nag fa eh, nasiha waaw summa summa nasiha ginnaaw gi mu daal di koy bàyyi xam nga nasiya day tekki bàyyi bàyyi waaye day tekki fàtte léegi ban la ciy tekki loolu nag mooy wax ji <laughs> waaw loolu mooy wax ji waaw est que fàtte lay tekki fii wala bàyyi loolu dinañ ci ñëw après insha allahu taala lii dañ la ne dañ ñëw ci hadith yi nga xam ne eh, ñoo ñëw ci lii hmm? ba pare kon lii lu ama am solo la waaw hmm? ah, kay moo tax eh, fii fii fii am na solo <laughs> eh, première partie mooy na hadith yi tegu léegi sauf imaamu kii ngir ñu jeexal ci côté dalil yi ak hadith yi ci ñëw ba pare nag après nag euh, ñu ñëw euh, am na sax lu ñu waroon a jëkk def mooy laaya yi mais après dina ñëw ci aaya yi ak tamit tegtaloo yi nga xam ne moom la ñeen ñi di tegtaloo ci lii wala ci laa léegi nee nañ continuer fii comme que ñu ngi fii ba pare li nekk ci Riyad ba tax <laughs> mooy affaire hadith yi moo tax bi ñu commencé rek ñu tàmbalee foofu euh, sama xel génnoon na ci côté aaya yi waaye alhamdulillah imaamu Tirmidhi mu solo mu ne hada hadithun gharib lii de hadith la boo xam ne bu tumuranke laa naarifu xamuñu ko illa min hada al wajh lu dul ci wàllu yi mu ne wa zakartu bihi Muhammad ibn Ismaïl mu ne la hadith bi def naa muzaakara mooy waxtaan naa ci hadith bi discuter ci ak suñu sëriñ Muhammad ibn Ismaïl muy al-Bukhari rahimahullah waaye falam yaarifu imaamul Bukhari xamul hadith bi wastaghrabahu ba pare mu affaire bi daal mu tumuranke ci moom lool. après mu ne qaala Muhammad mooy Muhammad nee na mooy ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba wala al-Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari mu ne nee na rahmatullahi alayhi mu ne wala aarifu ta man de xaw ma xamaluma lil Mutallib ibn Abdillah Mutallib ibn Abdillah ibn Hantam mii man xamaluma ko ah ak sama an hmm? Euh, samaan min ahadin ci kenn min ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam xamaluma ko mu jële dégg xadiis jële ko ci kenn ci saxaabaa yoneen sallallahu alayhi wasallam illaa ludul qawluhu waxam ji mu wax moom benn bi am na xadiis boo xam ne dane xaddatani nettali na moom nii di euh, Muhammadu gi euh, kii di al-Muttalib na ma man ka nga xam ne shahida xutbatan nabi sallallahu alayhi wasallam nettali na ma ka nga xam ne fekke na xutbaa yoneen sallallahu alayhi waaw lii daal laa mas a xam ci moom loo xam ne lu mu jële ci saxaaba loo xam ne man nañ ne kook saxaaba la waaw siinoo xamaluma ko mu jële ci ak dégg ci benn saxaaba mu ne wa sami'tu abdallah ibn abdirahman mu ne wa sami'tu te dégg naa man al Buxaari ak Tirmidi sama sëriñ ba abdallah ibn abdirahman sama beneen sëriñ mu ne te dégg naa sama sëriñ bi kii mooy tam mooy ad waaw mooy al imaam ad-Daarimi wax naa la sëriñam la ak sëriñu sëriñ la tamit ci al imaamu Muslim rahmatullah alayhi mu ne dégg naa ko as-Samarqandi ah al imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhi nekkoon aayaay jamono voilà mu ne moom it dégg naa ko yaqulu mu naan laa naarifu ñun de xamuñu lil Muttalib ibn lil Muttalib ñeel Mutalib samaan ak dégg min ahadin ci kenn min ashaabi nabi comme li imaamul Buxaari wax rahmatullah imaam comme loolu la wax mu ne qaala Abdullah ba pare Abdullah teg na ci mooy moom mii di ad-Daarimi rahimahullah wa ankara te weddi na bañ na Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini muy sëriñ imaamul Buxaari bu mag bi bañ na an yakuna al-Mutalib an yakuna al-Mutalib an yakuna al-Mutalib bu sami'a min anas kene Mutalib nii dégg na ci anas nee na moom amul waaw Ali ibn moom dafa mukk non loolu moom amul voilà kon mu ngi noonee te bi al imaam Abu Dawud as-Sijistani yi tamit daal dina koy solo mu jaar ci même yoon bi <coughs> ci même yoon bi la jaar kon euh, lu ama am solo ngi lu ama am solo ngi moom ci Abdul Wahhab la ko jële ibn Abdul Hakam rahimahullah nga xam ne mooy ki ko imaamul Bukhari imaam at-Tirmidhi ñoo ci bokk même càllale même sëy rahmatullahi alal jamii kon gis nga bu dee xadis bii kon ñaari xadis yi ñu jóge sànq yooyu moom wiruñu daa am majhul bii nii moo ci tane sauf dafa am wute est-ce que na al-Muttalib ibn euh, Abdillah ibn Hantam nii waaw moom jële na ci Seydina Anas wala déet waaw est-ce jële na euh, euh, ci Seydina Anas wala déet loolu mooy wax ji kanta al imam Abu Zur'a ar-Razi moom dañ koo laaj mu ne ku dëgër la ñu laaj ko ne ko mais moom est-ce que ci Sayyidatu Aïsha mu ne ah narju an yakuna sami'a minna yaakaar nañu ne dégg na ci moom loolu da am yaakaar <laughs> eh? kon <laughs> loolu eh, daal dangay gis ne eh, boroom ñoom imaamul Buxaari imaam ad-Daarimi na ko noon Ali ibn al-Madini lañu jàpp ne moom déggwul na Anas mi nga xam ne moom la ne moom la jële li nga xam ne mooy xadiis bii nga xam ne moom lañu ñu nekk kon nag ginnaaw lii lépp nag léegi nag mu des ci aay yiñ doon wax xam nga alquran ba léegi ci wàllu fàtte gi wala bàyyi gi dinañ gën a ñëw ci loolu yi nga xam ne noonu lañ koy layale est ce que lii nasiha bu jàppee aay yi sax xadiis yi ne waaw léegi c'est bon leen jàpp quoi mais léegi est ce que loolu euh, day tekki fàtte wala bàyyi ndax kat ci alquran gis nañ suñu boroom di wax ne euh, yéeféer bi ci suuratu Taaha mu ne gaa yi dañ naan euh, euh, waman a'rada an zikri képp koo xam dafa dummóoyu sama tudd gu màgg gii di alquran ji fa inna lahu ma'ishatan danka dina am dund gu karek gu mitti wa nahshuruhu dinañu ko pang dekkal ko yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba amaamu silmax xaala mu nekk fa nag di protester di wax naan rabbi é eh, waaye sama borom di laaj li ma hashartani ama waay waalan moo tax way ba man nii nga dekkil ma tey ma nekk ko xam ne damaa silmaxa waqad kuntu waaw ah, ma aveugle alors que man dama doon waqad kuntu basira doon naa gis ta àddina xaala suñu borom ne ko kadhalika naka noon atatka ayatuna naka nii la la suñu aayi dikkoon fa nasiitaha nga bàyyi woon leen xam nga yéeféer bi daa mokkaloon non waaw waaw yéeféer bi en général du ma ko alxuraan mais mooy xujja yi lay yi leer yi wane ne yàlla lañu war a jaamu te duñ ko bokkaale kenn dikkaloon na la jóge ci sama yonent yi alayhi salaatu wa salaam wala seeni taalibe wala ñi nga xamante ne ñoo leen fa taxawal mu leeroon la ñu dikkal la indil la ko nga bañ moo tax atat ka aayaatu naa gis nga ak xadis bee ni mu nu réwee waaw rajulun utiya mooy xadis biñ jóge léegi bu al-Muttalib ah mu ne mu ne zanban a'zama falam ara zanban a'zama min suratin min al aw ayatin utiha rajulun thumma nasiha bu ñu ëndil ab nit mu daal di koy bàyyi gis nga moom fii ni ñu fi tëqaloowee moom suñu borom loolu wax atatka qala kadhalika atatka ayatuna def la nikkal <laughs> kon <laughs> yow kon da ngaa bëgg a wax ne kon nasiya bi ma ah loolu la gën leneen ci gën a taxaw <laughs> mais gis nga ni mu dëppoo weeg aaya bi aaya bi ni mu dëppoo weeg labdu xadis bële waaw uutiya mu atas ka benn la rek la la dikkaloon aayatunaa suñu laaya yi fa nasiitaha nga baleen bañ leen a jëfe bañ leen a gëm waaw wa kadhalika naka noon dummóoyu ko topp sa bànneex ak leneen wa kadhalika naka noonee nga ko bàyyee woon siyamaa jë tay taylu waaw al tay jii di bis pénc tunsa lañ lay bàyyee ci mbugal mi kenn fàttal wa yàlla du fàtte wa ma kaana rabbuka nasiya yàlla boroom bi wax sa borom nekkuloon du fàtte kon ñu xam ne kon lii tekkiwul fàtte fii waaw wa kadhalika al yawma tunsa tey lañ lay bàyyi comme ni nga bàyyi woon sama laay gëm leen tey nan lañ lay bàyyi ci biir sawar si waaw en tout cas yow kenn du la présenter fa xéewal di nekk allahu kon eh, gis nga eh, eh, kon fii leer na que ne kon bàyyi lay tekki fii waaye suñu boroom day wax ci alquran tamit waaw bi muy wax ci yéeféer yi ne gaa yi euh, euh, gis nga yawmal qiyaam euh, dañuy ñëw lim naan alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum alxayatu dunya falyawma nansaahum kama nasuu liqaa yawmihim hada wa ma kaanu bi ayatina yajhadun mu ne gaa yi nga alladina taxadu gaa yi nga xam ne dañoo jàpp ca suuratul Araf waaw mooy bar wanaada asxaabul naari asxaabul janna waa safara nekk wa biir safara wal di woo waa aljana naan sotti leen ne suñu kaw an afiidu alaynaa minal maa ci ndox yin daal bas leen ndox mi ci suñu kaw sotti leen waaye am ndox ci suñu kaw ndax tàngoor wi fii metti na wala boog ci li leen yàlla wërsëgal waay gaa yi ne leen inna allaha qaalu inna allaha xaramahuma ala alkaafiriin ñi ngeen fi ñaan yëpp ndox ak li ñu yàlla wërsëgal loolu lépp borom bi daf koo xaraamal yéefiri ñooy ñaan alladina ñi nga xam ne taxadu dañoo jàppoon ci àddina jàpp diinahum seen dundin wi ñu leen tegoon seen diine lahwan mbóosóor wala iban ak pox wa garratuhum mu daal di leen war alxayaatu dunya àddina bu jege gii dund bu jege gii ñu jàpp naa lépp fii la waaw loolu xam nga mooy yéefiri fal yawma wax na war a wa ma kaana rabbuka nasiya kon borom bi fàttewu leen kon nan saaw manula tekki mu koo fàtte da na a fàtte kon tey nan saaw dinañ leen bàyyi ci mbugal mi kamaakeem li nga xam ne nasiwu la ñu bàyyi woon siyamaa tay a yow mii maa laa di ko fàttaliku bàyyi di fàttaliku bés bii ba tax ñu jëf gën en conséquence bés bii buñ ñëwee ñu fay leen lu baax ñoo ko tayoon waaw ñu leen koy fàttali ñoo leen koy fàttali sax ñu leen di bombarder bëgg ci àddina bi waaw ak utal ay procès ki taqal mbir naan leen amuñ droit de cité di leen expulser lu nekk ñu def leen ko wala di leen mettre en résidence waaw kama nasu comme ni ngeen bàyyi woon si siyamaa di fàttaleku liqaa yawmihim hada seen bésub seen daje bés bii tey seen bés bi ñoom wamaa kaanu bi ayatina yajharun ak sababu lañ ne woon doon jalgati suñu laay kon gis nga fii yëpp lan lay tekki bàyyi lay tekki waaw moo tax ba muy wax ne waa banu Israël tamit fii ma eh, fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa nasu haddan mimma dhukkiru bihi waaw mu ne ñoom fa bima naqdihim ci cause en raison ji li nga xam ne moom lañ doon fecc mithaqahum seen kóllëre gi ñu amoon ak seen borom waaw ba mu jëloon ak ñoom la'annahum fecc guñ ko fecc bañ koo jàpp ci laa leen euh, laanu woon daal di leen euh, rëbb waaw wajaal naa ñu def xulubahum seen xol yi qaasiyam wow koŋ yuharrifuuna al kalima ñu ngay euh, tahrif di soppi kaddu gi ci lenn ci bërëbam yi waaw di di ñoo dàq falsifié falsification wanasu ñu bàyyi siyamaa xazan cër bu mag mimma lañ leen doon fàttali bi ci loolee kon mooy du dañ koo fàtte dañ koo bàyyi waaw kon yii nii yëpp ah ak ca suuratu tawba nasullaha fa nasiyahum <laughs> mu ne gis nga yéeféer yi yéeféer xam nga lu leen dala nasullaha fa nasiyahum waaw munaafiquuna yi almunaafiquuna walmunaafiqaat ba'duhum min ba'd ya'muruuna bil munkar wa yanhawna 'anil ma'ruuf wa yaqbiduuna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munaafiqiina humul faasiquun mu ne naafiq yu góor yi yu jigéen yi ñooy allié ñeneen ñi dañuy digle lu ñaaw tey tere lu baax ba pare fuñ nee dépensé leen ci seen alal yoonu yàlla ñu bañ ba pare di di nayloo nit ñi waaw ah, alladina yabxaluna wa ya'muruna naa nasa bil buxli mooy ñoom dañoo nay du ñu def ci chantier bi yàlla ba pare digal nit ñi nay mu ne wa ay aydiyahum ñuy nëb seen loxo yi du ñu dépensé mukk ci yoonu yàlla waaw lu dul ngir ngistal bu ci loolu jógee duñ leen tudd ak yooyu kenn du def nasullaha borom bi ne dañoo bàyyi yàlla di jëf ngir yàlla tey ba boole yàlla ci seeni mbir te bàyyi seen nifaaq bi fanasiyahum borom bi bàyyi leen seenu kufru seenu nifaaq gi nekk innal munaafiqiina dëgg dëgg naafiq yi humul faasiquuna ñooy kaccoor yu mag yi kon nag aay yi nañ ci yem yi léegi nag mu des nañ dugg nag waa léegi yow aay yi léegi ku mokkal alxuraan fàtte ko moom lii lépp da koy dal li yenn hadith yi la wax ñu ne la loolu la ñuy ñëw léegi insha allah boo nga ne bon parce que man naa dégg am na xadis bi yoneen saa sallam doon wax ne moom eh, bu dafa dégg ko jàngal Alxuraan ci ci bi ko jàkka ji mu ñaanal ko ne ko kii ne ma fàttali na ma ay yoo xam ne fàtte woon naa ko <laughs> waaw parce bo xadis boobu mu ngi ci Saxiixayni bu say xadis sayyidatu Aysa ta'ala anha wa ardaaha <laughs> mu ngi ci musnad imam ahmad nako noon al imamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi eh, ah, no al imam Abu Dawud daal na koy solo al imamu ahmad eh, mu ngi koy ndi ci kitaabu fadaa'il al-Qur'an baabu nisyaani al-Qur'an waaw mu ne sayyidatu Aisha ñu mu jële bon càllalam dana haddathana Ahmad ibn Abi Raja eh, ibn Ayyub al-Hanafi Abul Walid al-Harawi rahimahullah mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki ñu nekk ma Abu Usama Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahimahullah an Hisham ibn Urwa mu jële ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abul Mundhir rahmatullah ala al-jami' an abihi mu jële ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu an al-jami' an Aisha mu jële ko ci taam-taam sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qalat mu ne sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan yaqra'u fi suratin billayl fa qaala yarhamuhu llah laqad adkarani kada wa kada ayatan kuntu unsituha min surati kada wa kada allah yonent bi alei saatu salaam ci boppam dafa dégg kàddu benn waay buy jàng alquran ci biir jàkka ji dinaa fi la ah eh, ci guddi gi yonent saai sallam dégg ko ne yarhamuhu llah kii de yal na ko yàlla yërëm <laughs> laqad am na ñu ne Abdallah ibn Yazid al-Ansari la am na ñu ne Abbad ibn la mais amaana bu Abbad ibn Bishr parce que euh, moo nettali niroo na daa dégg rek Seydina Abbad di di tari euh, naka noonu Sayyidatu Aisha moo ko nettal mu ci Sahih tamit mu ne kii ma dégg du baatu kaddu Abbad Abbad mu ne ko waaw mu ne yàlla na ko yàlla yërëm alors que bii mooy moom da koo wax non seulement mais da koo wax euh, <laughs> li nga xam ne mooy da ko fàttaloo mooy koo fàttali. waaw da ko fàttali waaw mu ne yarhamuhullah way yal na ko yàlla yërëm waay kii laqad dëgg-dëgg azkarani woon na ma fàttali woona def na ma fàttali ko kada wa kada aaya lii ak lii ab aaya boo xam ne kuntu unsituha dañ ma koo fàttala woon man yonent bi alay saa salaam min suurati kada wa kada ci sàngam ak sàngam ba ma déggaat ko moom nii mu koy jàng ma fàttaliku ko <laughs> allah kon yonent bay saa saam ci boppam loolu dal na ko mooy fàtte waaw bii fàtte la <laughs> mooy fàtte voilà léegi bon am na beneen xadiis boo xam ne tamit euh, euh, ba léegi ci bunt bi al imaamu euh, al xaafiz al buxaari naka noonu muslim solo na ko al imaamu ahmad ñoom imaamu tirmidi ibnu maaja no imaam ibnu maaja solo ko imaam an-nasaa'i rahmatullah ala al jamii Seydina Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam nee na maa li ahadihim yaqulu nasiitu aayata kayta wa kayt bal huwa nusi <laughs> waaw yeneen tubaab yi saa salaam ne lan moo lan moo dal kenn ci yéen lu tax kenn ci yéen di wax naa nasiitu aayata kaza wa kaza fàtte naa laaya bii yóg bii bii yóg bii ah non non non bal li muy wax huwa moom na wax nusiya dañ maa fàtteloo voilà voilà parce que nasiitu day jóge ci càggantuwa waaw alors nu siitu mooy loo xam ne yow ah, dañ la koo yen amoo ci choix waaw koo xam ne du tayeefam la fàttee waaw nekk koo xam ne dafa préoccupé wu ci jàngale wala nekk ci jihaad yi wala nekk ci yooyu mais dina xoolaale alxuraan bi mais après am yoo xam ne rëcc na ko ci mu ne loolu na wax loolu danu ne nusiya voilà comme nusiitu waaw lu tax nit ki di wax lool waaw moo tax ci benn riwaaya dane ci kitaabu fadaa'ilil qur'aan ba léegi baabu istizkaaril qur'aan wa ta'aahudihi mu ne bi'sa maa li ahadihim an yaqula nasiitu aayata kayta wa kayta bal nusi wastadkirul qur'aan fa innahu ashaddu tafassiyan min suduurir rijaal minan na'am allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñaaw na waaw bi'sa ñaaw na waaw maa li ahadihim lan moo dal du lu rafet de lan moo dal kenn ci ñoom an yaquloo naan nasiitu aayata kayta wa kayta damaa fàtte aaya bii am na fa aaya nangam aaya nangam fàtte naa ko mu ne déedéet bal li am ba des nusiya na wax dañ koo fàtteloo waaw na wax nusiya dañ koo fàtteloo <laughs> kon mu ngi noonu allahu akbar ah <laughs> waaw <laughs> léegi nag mu ne ah mu teg ci nag ay xadiis yi yu mel ni xadiisu yi imaamu Nawawi di indi après te ñu war koo gis ci jotaay yi di ñëw dugg ci ñaari xadiis yi mu fendi yonent saa saam ne was wastazkirul qur'aan dee leen réviser al qur'aan dee leen fàttali wante al qur'aan waaw di toog di jàppalante waaw yow ngeen di waxtaan ci mbir yi di ci tari di kii di xoolaat di def muzaakara ci wàllu al qur'aan dee leen ko def de waaw bu ngeen ko defee nag ah loolu day tax fa innahu ndax maa ngi leen di jox benn information bu capital man yoneen saa sal fa innahu gis nga dëgg mooy rocceeku <laughs> da doo ko yëpp mu ne xes dem yoonam loolu mooy tafassiya mooy tafalluta c'est la même chose comme ay hadith yi kii nar indi imaamu Nawawi min sururi rijal moo gën a ne mes rocceeku ci dënn góor yi mi nan na am que gëléem gi nga xam ne da nga koo takkoon waaw te mooy deux mu ne fes seetluwoo takk bi takk ba yolom na nekkete nga jekki ñëw fekk koo fa duus dara déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet moo alquran ko gën a gaaw nag ci gaaw a rocceeku ci dënnum nit ki dem yoonam waaw kon nag dee leen ci li li def mudaakara di ci dellu di réviser waaw loolu foog ngeen koy def sinon rek day dem ni warama ah. <laughs> waaw kon lii nii lépp <coughs> kon ci kaw nii walillahi alhamdu wal mën nañoo yem nii ci xadiis yi léegi nag mu des waa ginnaaw lii léegi nag ñu ñëw nag ci suñu aali kalaj gi <laughs> waaw waaw mooy waa nit bu mokkalee fàtte loolu ah hadith yi nga fi njëkk a de day wa ah tar na de waaw ajzam day nekk koo xam ne ku dog ci lépp bu yiw la wala boog loxo ya day dog wala du am benn lay bu ëllëgee ca kanamu boroomam ah waaye tamit bokk ci bàkkaar yi gën a mag azam yi gën mag min ayatin utiha rajulun fanasiyaha waaw mooy aaya bu ñu ëndil ab waaye mu daal di koy fàtte kon loolu boo seetloo mbir mi yëpp ci nisyaan gi nasiya mooy lan leer na ne yu mujj yi ñu wax moom ak fàtte la yoneen saa salaam bim ne rahimallahu yal na ko yàlla yërëm diw mi waay laqad adkarani kada wa kada aaya fàttali na ma aaya nangam ak nangam ci saar nàngam ak nangam loolu moom fàtte la loolu dëppoo nañ ñëpp d'accord nañ ci waaye it le fait que hadis Mawlana Ibn Mas'ud bi bim ne lu tax bi sata ñaaw na lu tax kenn ci yéen kenn ci ñoom naan na loolu it fàtte la ayata kada fàtte la nay wax nusiya léegi moo tax comme que fay dangaa bëggoon ñu boole ci lii waaye yële ñoo ñu gënoon a soxal mooy léegi aaya yooyu mais attends kon affaire bi ku mokkal dara bàyyi ko euh, fàtte ko yow da am bàkkaar wala yii yëpp la ñuy tëkku ñi dala ciy dal ah kon loolu mooy wax léegi loolu nañ déglu lu al imaam al xaafid euh, euh, ibn Hajar rahimahullah daal di wax mu ne waxtalafa salafu fii nisyaanil qur'aan ci xadis bi ñu gis sànq la ko indi mooy xadisu euh, kitaabu fadaa'ilil qur'aan baabu nisyaanil qur'aan hein hadith cinquante trente huit bi mu koy shara ci la wax lii moom al imaam al hafiz ibn hajar mu ne waxtalafa salaf fi nisyaan al qur'aan mu ne boroom xam-xam yu dawlu yu baax yi de wute nañ ci waa ku fàtte al qur'aan nag ku ñu fàtteloo al qur'aan nañu wax loolu dëppook li ngay saa saa wax mu ne fa minhum am na ci ñoom man jaala daalika min al kabaa'ir am na ci boroom xam-xam ñoom dañu jàpp ne lool moom kaba kabaara kabi kabira la mooy bàkkaar bu mag la waaw ah, mu ne wa axraja Abu Ubayd min tariq ad-Dahhaak ibn Muzaahim mawquufa mu ne Abu Ubayd al-Qaasim ibn Sallaam rahimahullah dafa soloo jële ci yoonu ad-Dahhaak Abdullah ibn Muzaahim hadiis boo xam nag boo àggul ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah qaala mu ne ma min ahadin amul kenn koo xam ne ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin ahdatha li anna Allah yaqul wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum moom mu ne amul kenn koo xam ne jàng na alquran ba mokkal ko après mu fàtte ko lu dul loolu nag bu na ne alquran mooy nga jàngub saara ci yam tamit nga jàngub aaya fàtte ko mu fàtte ko lu dul ne daa waral bàkkaar boo xam ne moom la def la ndax boroom bi tabaaraka wa taala dane wa ma asaabakum la yëg leen lépp lu leen dal min musibatin lu leen dal ci lu dul noonu fa bi ma kasabat aydikum mu ngi jógee ci li nga xamante ne nii seeni loxo seeni yoxo ñoo ko fàggu waaw mu ne wa nisyaanul qur'aan min a'zamil masaa'ib léegi nag borom bi bu waxee lii kon musiba nit ki mu ne te bu dalee loolu mooy wane ne yéen lu ngeen fàggu la te nag fàtte alquran min a'zami al-masa'ib bokk na ci musiba yi gën a rëy kon nag mu ngi noonu mu ne wax taj wax lii ne kabira la daal dinañuy tegtaloo ci xadis bi ñu jëkk a wax mooy noo beneen bi mooy xadisu euh, Mutalib ibn Hantab bi bi al imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i rahmatullah alayhima daal di solo taloo taxawoon nañ ci sànq ba léegi hein léegi mu ne ñoom moom ci loolu lañ tegtaloo waaw limu ne yeneen saa sallam ne uridat eh, eh, alayya dhunubu dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-qur'an utiha rajul thumma nasiyaha voilà <laughs> mu ne dañ maa gaaral sama eh, bàkkaari xeet mooy am nga xadis bi commencéwul foofu mais ar istidlaal bi mu ci soxla ngir tegtaloo loolu rek la jël ah loolu lañ jël waaye gisuma bu gën a màgg gisuma bàkkaar bu gën a màgg saar bu ñu jàng bu ci alquran bu ñu jox ab góor après mu daal di koy fàtte wala mu daal koy bàyyi nii <laughs> dañ koo tekkee mu daal di koy fàtte waaw waaye imaam alxaafis rahimahullah mu ne waaye nag fi isnaad yi dafa ci càllalam am na ak wéradi gu fi nekk ak faiblesse mu ne waqat axraja te dëgg-dëgg soloona ibn abi daawud min wajhin aaxar mursal nahwa mu ne ibn abi daawud rahimahullah soloona ci beneen wàll boo xam ne be moo loolu nag mursal la tamit àggul ci yoneen saa salaam xam nga bu Mutalib ibn Hantab bi dañu ci Anas la ko jële mu ne yoneen la salaam nee na mais boroom xam-xam dañ ci eh, gis nga ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam daarimi imaam Ali ibn al-Madini naka noonu imaam al-Hafiz ibn Hajar gis nga muy naan fii isnaad yi da'f ah, nekk na ci càllaleem ak wéradi mu ne kon Ibn Abi Dawud solo na ci beneen wàll woo xam ne mursal la nahwahu bu mel ne hadith sayna Anas bi radiyallahu anhu mu ne wa lafduhu wa a'zamu min haamil al-Qur'aan wa taariku mu ne gën a màgg mooy ci bàkkaar ki nga xam ne daa yenu alquran borom bi da koo yenn alquran mooy jox ko xam-xamu alquran mooy mu mokkal alquran wa taarif ba pare bàyyi ko waaw waaw kon mu ne wa min tariq abil aliya mawqufan yi yëpp ay mawquf la mooy àggul mu ne ci euh, euh, soit <coughs> ci taabi'i ci taabi'i la yem abul aliya rahimahullah mu ne kunna na'uddu min a'zami ad-dunubi an yata'allama ar-rajul al-qur'ana thumma yanamu anhu hatta yansa mu ne ñun ñoom taabi'i lañu Abu Ali mi rahimahullah mu ne ñun de doon nañ jàppe yi gën a màgg ci bàkkaar yi nit ki jàng alquran ba pare mu nelaw fàdd ko ba ni nga xam ne noon la koy fàttee mu ne isnaadam jayyid mais suuf ko loolu waxu taabi'i la voilà sanadam baax na mu ne wa wan tariq ibn Sirin bi isnaadin sahih fi alladhi eh, yansa alquran kaanu yakrahunahu wa yaquluna fi qawlan shadidan mu ne al imaam ibn Sirin rahimahullah solo nañ ba ci moom ci sanad boo xam ne bu wér la ci ki nga xam ne daa fàtte alquran mu ne ah kaanu ñoom da nekkoon nañ saxaaba yi lay wax ak euh, salaf yi naw ndax moom mina salaf euh, euh, muy muy sayyidina Muhammad ibn Sirin al-Basri rahimahullah mu ne ci sanad boo xam ne bu wér mu ne ki nga xam ne mooy wàcce mooy mooy fàtte alquran de ah ñoom doon nañ wax ci moom kaanu ba ñoon nañ affaire boobu de da doon wax ci mbiram mi waajoojoy wax ju tar mu ne la wala wali abi Daawuud an Sa'd ibn Ubaada yi gis nañ ko marfu'an mais xadis yooyu dara wéru ci mooy xadis Seydina Sa'd ibn Ubaada bi ak Ubaada ibn Saamit man qara'a al-Qur'aana thumma nasiyahu laqiya Allaha wa huwa ajdam loolu gis nañ ko ku fi jàngal Alxuraan fàtte ko di nga daje yàlla say loxo dog wala da ngay dog doo amati lay wala da ngay dog ci wiiw kon loolu gisoon nañ ko mu ne wa fi isnaadihi aydan maqaal lool ci sanadam am na maqaal wax nañ la moom matruuk la moom imaam al-Haafiz mii ci boppam ci Taqriibu Tahziib nee na sawaay matruuk la ah voilà <laughs> waaw mu ne waqad qaala bihi min ash-Shaafi'i Abul Makaarim ah, wa Ruyaani mu ne ab ñi wax wax ji ne moom bàyyi mokkalu alxuraan fàtte ko kabiira la bàkkaar bu mag la bokk na ñi am nañu ko wax ci Shaafi'i yi seen mbokk yi ñoom bokk na ci ñoom Abul Makaarim ah, wa Ruyaani ñii ah, lool la waaw ñoo ne wax daal di so euh, daal di layale waxam ci ak position bi anna i'rad an at-tilawa yatasababu anhu nisaan al-qur'an ndax du mooyu al-qur'an du mooyu jàng bi bokk li mooy waral mooy yow nga fàtte al-qur'an te wa nisyanuhu te fàtte ko yadullu ala adam al-i'tina'i bihi wa at-tahawun bi amri te fàtte ko moom li muy tegtale mooy yow da ngaa ñàkk a jox solo yitte alquran ba pare di ko sàggane sàggane ay mbiram mu ne wa wa qaala al-Qurtubi imaam al-Haafiz ba léegi rahimahullah mu ne Kantar imaam al-Qurtubi nee na rahimahullah man hafiza al-Qur'aan aw ba'dahu faqad ah, ah, alat rutbatuhu rutbatuhu bin-nisbati ilaa man lam yahfaz fa izaa axalla bi haadihi ar-rutba ad-diiniyya hattaa tazahzaha anhaa naasaba an yu'aaqaba alaa zaalik fa inna tarka mu'aahadati al-Qur'aan yufdii ilaa ar-rujuu'i ilaa al-jahl wa ar-rujuu'u ilaa al-jahl ba'da al-'ilmi ash-shadiid waaw mu ne al imaam <laughs> al-Qurtubi mu ne képp ko wattu al-Qur'an mokkal ko wala lenn ci al-Qur'an kooku kawe na rut martabaam kawe na eh par rapport ak boo ko gam-gam lekk ki nga xam ne moom mokkalu ko wattu ko léegi nag bés bu dof bu bu sàgganee ba fell loolee jóge ci ci ci rat ba rut ba diine yee goo gële mooy martaba boobu nga xam ne diine ko fa teg muy mokkal lenn ci al-Qur'an wala al-Qur'an bi yëpp ndax mu kawe keneen ku melul ni moom mu jóge foofu di di rot di rot ba wadd foofu ci martaba woobee kooku moom yelloo na ñu daal di koy mbugal eh, li nga xam ne ci loolee mu def ndax bàyyi di réviser alquran di ci delluwaat loolu li muy yóbbu mooy dalay yóbbe bëgg yóbbu la ci gaa nga dellu ci griir te dellu ci griir moom mbir la moo xam ginnaaw bi nga xamee loolu lu tar la waaw mu ne wa qaala Isxaaq ibn Rahawayh kanta al imam ishaq ibn rahawayh rahimahullah mu ne yukrahu lirajuli an yamurra alayhi arba'una yawman la yaqra'u fiha alquran mu ne sit nañu nees ñeel nit alhamdulillah muy romb ci moom ah li nga xamante ne quarante jours ñeent fukki fan yoo xamante ne la yaqra'u fiha alquran te bu ci jàng alquran loolu sit nañ ko imam yemale li muy wax léegi kon moom dala wax rek ñi nga xam dañoo jàpp ne kabira la mais waxul ak beneen côté bi léegi nag dañ ñëw ci beneen côté bi xool li nga xam ne moom la sahibul ibriz min kalaami sayyidi abdul aziz ad-dabbagh ash-sharif al-maghribi rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ak an uh, tilmidihi di sayyidina ahmad ibn al-mubarak al daal di wax léegi moom mu ne fekk dafa laaj euh, ki nga xamante ne nii euh, mooy sëriñ bi moom Ahmad ibn al-Mubarak dafa laaj ak Cheikh Abdul Aziz ad di taalibe di sëriñu di di di turandoowu maam Abdul Aziz si bu Seydi El Hadji Malick ibn Ousmane alayhim ridwanur rahman waaw moom la tuddee Cheikh Abdul Aziz si men ah radiyallahu taala anhu mu ko doon laaj ci xadiis euh, imaamu Tirmidi bi ak imaamu Daawuda bi ak al imaam at-Tirmidi mooy xadiisu al-Muttalib ibn Abdillah ibn Hantab euh, rahmatullahi alayhi. lim jël ci Seydina Anas léegi bon. fekk mu wax ko affaire bi ne ko sauf que eh, ñu mel ni ñoom al imaam al Bukhari rahmatullah alayhi dañu jàpp ne xadiis bi jafe naa jokk loolu ndax Mutalib eh, ibn Hantab eh, defe naa jële ci Seyna Anas gis nga Ali ibn al Madini da ko doon bañ ne loolu amul waaye bon ci gàttal moom mu jàpp ne xadiis bi dëgg ci wàllu càllale noonu comme li imaam yooyu wax waaye euh, moom am na yeneeni par euh, <laughs> yu muy seede yoo xam ne wax dëgg concerné wuñu <laughs> waaw loolu ku ko yàlla may alhamdulillah waaye lu règle boo xam ne moom lañ mën a teg naan lañ ciy nangoo xadiis waxoon naa la fi ne moom Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu euh, alayhi aziz dafa nekk koo xam ne borom bi da ko euh, xutbu zamaan la woon te borom bi da ko ubbi woon ci xeetu xam-xam yu yéeme te bokk na ci xutbu yi jaar ci kaw suuf yi nga xam ne en tout yi yi ñu gis ñu gis seen mbir bokk na ñi nga xam ne ñi ci gën yéeme ci la bokk e, te bokk na ci li ko borom bi mayoon mooy njàngam soriwul woon waaye teewul woon hadith yi yëpp buñ ko waroon wax di ko laaj comme niñ gisoon ci wàllu gént yi daanaka moom rek kese lañ doon moom après moom lañ doon gis mu ñuy leeral affaire yooyu ci al Ibriz <laughs> moom hadith yonent saa salaam boo ko waxee day man a ràññee est-ce que ci yonent moo ko wax wala déet parce que leer yi génne ci kii wax hadith bi hadith bi day am leer bi ci génne loolu réalité la mais du ñépp ko man a gis. moom nag borom bi da koo wuññiloon loolu waxu yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am leer leer la mooy leer ci boppam waaw hatta xadiisu muttafaqun alayhi ak xadiis boo xam ne kenn ci ñoom kesee ko solo moom da ko doon ràññee ci loolu xam nga kooku loolu lu ko yàlla may la loo xam ne manoo jël nag loolu ne léegi lii mooy règle bi mukk loolu manu la nekk règle ngir ñu ciy wërale xadiis waaw ku ko yàlla may nag individuellement yow laqad a'tita xayran kasiira yow jox nañ la yiw gu rëy nga doxe ko mais loolu manu nekk règle pour nit ñi foo ko affaire bi leer waaw <laughs> moom mu jàpp ne xadiis bi malgré côté càllale bi noonu mais xadiis bii nii euh, leer waxu yonent bi alayhi salaatu salaam la waaw mooy bi naan euh, ñu rappelé ko urid uridat alayya ujuuru ummati hatta alqadaatu yuxrijuha arrajulu min almasjidi wa uridat alayya dunuubu ummati falam ara zanban a'zama min suuratin min alqur'aani aw aayatin uutiihaa rajulun summa nasiyahaa Abdullah yonent bay saa saam ne dañ maa xam nga wax nañ ko sax Abdullah dañ maa gaaral sama payu xeet seeni payoor seen jëf yu baax hatta tal salte tilim tilim taq-taq bu nekk ci jàkke ji wala lu dul noonu nit ki génne ko ci yiw yi waaye yi euh, euh, euh, gaaral nañ ma bàkkaar yi sama xeet gisuma bàkkaar bu gën a màgg saar ci alquran wala aaya ci alquran wala aaya boo xam ne joxees nees ko ab pour mu bàyyi ko léegi mu bàyyi ko foofu mooy wax ji est ce que mooy mu fàtte ko la a nasiyaha mooy loolu noonu moom dafa jàpp ne wax ji waxu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam même bu dee côté càllale léegi eh, diñ ma ne mais attends salaf yi xamuñ woon yu mel noonu ma ne non waxuñ la ñoom amuñu ko woon parce que dafa am technique yu ñu teg yoo xam ne moom lañuy ñuy nangoo xadis bu wér loolu dafa leer ci ñëpp ñoom nag bu ñu amul woon baatin yonent sa salaam kenn du toppatoo ay waxam te baatin zanu nga ci loolu amul ça n'existe pas moo tax kan na su na na ki nga xam ne jàpp na ne ay ñoom imaamul Ahmad ñoom imaamul Bukhari yi ah imaam Malik moom gars yi duñ parce que gars <laughs> jox nañ ko respect bu rëy <laughs> te ñoo moo yey waaye ni ñu ko joxe respect bu rëy lañ ko waroon a joxe ñi ci des mooy ñii ma ñoom ak imaam Ahmad imaamu ah, ah, ah, al Bukhari imaam Muslim al imaam Abu Daawuda al imaam ad-Daarimi al imaam Ibn Maaja al imaam an-Nasaa'i al al yooyu surtout ñu ma njëkk tudd ci kaw ama al-Bayhaqi ku jàpp ne ñooñu amuñu woon baatin dara mooy yow baatin masul existe ci kaw suuf loolu bu yaboo mu leer la surtout ñoom bu ñuy wax ci xadiis ñoom nattewuñ ko nattu dañuy xool est-ce que lii leer yoneen saa salaamam biir moo la ne amuñu ko tudduñu ko bul teg de xamuñu ko waaw imaamul Buxaari yi rahimahullah nga xam ne bi muy bind xadiisam eh, saxiixam bi bokk na ci ni nga xam ne noonu la doon def da doon sangu set istixaara eh, laaj yonent bi saa saa ba par istixaara ba eh, est lii nii waxu yonent bi saa saa la def ci précaution yooyu mu doon jël jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam door koo dugal yow yaakaar nga ne kooku saway <laughs> mais sauf que mbir mi mooy moom xoolul li ñu xool mooy càllale bi nit ñi ci nekk lañ doon xool xooluñu est wax gii nii waxu yonent bi la est ce que leeru yonent saa salaam a nga ci wala déet ñoom du loolu lañ doon niit niituñu loolu ñoo li ñu niit mooy kan nag kan moo nekk ci càllale yi te noonu lañuy ñuy xamee bu wéram déet waaw xadis même bu xadisuuna yi nekuñ le ne xadis bu da'if manu nekk ne leen saa salama ko wax loolu moo tax ñu naan la bu dee ci fadaa'ilul a'maal yi la lu bari ci ñoom di ko wax surtout ñoom al imam an-Nawawi ñoom imam al-Hafiz Ibn ak ñeneen ak ñeneen naan bu dee ne day wax ci ngëneelu jëf yi ak fadaa'ilul yooyu ngëneelu jëf yi te wéram ak faiblesse am réyul doofam réyul loolu aayul ñu koy jëfe mais nag bul fas ci sa xol nee leen saa salama ko wax parce amaana waxu ko waaye le fait nga jëfe ko mooy parce amaana moo ko wax te pourtant dafa bàyyi waaw <laughs> kon ñoom côté boobu lañ doon xool sauf que ak Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu moom côté moom moom du moom jàngul yooyu sax loolu dooy affaire am moom affaire u bi est ce que diw diw loolu moom du mbiram lii moom li ko ñor mooy wax ji est ce que waxu yonent saa salaam la te loolu borom bi moo ko may loo xamante ne nii day xàmmee leer gi ciy jóge mu xam ne li yonent saa salaam la ko wax loolu képp la waaw kon hadis wér naam wérul kenn du ko teg ci parce que ñoom diw parce que loolu boo ko tegoon zanadiqa yëpp tëb waaw ku nekk di wootewu ay maqaama yow yow yow daa nekk affaire yi am na rek gaa yi di wootewu ay kàcc naan lii hadis la <laughs> ci ci di ñoo xam amul jaar fii amul benn dara fii c'est connu lii la xam nga ko affaire bi lii lii mooy xadis bu wér waaw waaw awwaluhu sahih wa huwa muttasal isnaaduhu wa lam yu'all aw wa lam yushadh aw yu'all yarwihi dabtun 'abid daabitun 'an mithlihi waaw waaw mu ngi noonu mooy da ngay nekk xadis bu wér xam nañ niñ koy xamee waaw day nekk loo xam ne day nekk musnadun lu ñu càllaleel ba ci yonent bi alei salaatu salaam ba ci saxaabu bañ ko wax te du am du beru du nekk loo xam day am illa day am problème ba pare góor ñi nga xam ne ñooy ñoo nekk di càllal ñu ñu jokkaloo ba pare nekk ñoo xam ne ñu wóor la ku wóor jële ko ci ku wóor waaw kon loolu technique yooyu dañ koo xam loolu nag moom la ñuy xamee xadis bu wér bu wérul waaw léegi nag ku yàlla may lele nga mën a gis leneen loolu kenn mënu la koo tere waaye sa loolu mënuñu koo jël di ko defu règle <laughs> voilà ça c'est une très bonne entre parenthèses pour <laughs> ñiy def <laughs> différence entre ku nekk ak fi muy waxe waaw waaw ku nekk ak fi muy gisee a ah, Cheikh Abdul Aziz moom leneen lay feneen la gisee mooy moom wax ji lay seet waaw boo xam ne boo ko waxee dina xam ndax li yeneen saa la ma koo xam déet alors que ñee ñoom xooluñu loolu ñoom li ñu xool mooy càllale bi loolu moo tax ñu la xadiis bii de ñoom muhaddisuuna yi da'iful sanadi waaye sahihul matni waaw moo wérul waaye nag li muy wax de li ñu biir bi moo wér na la <laughs> kon Cheikh Abdul Aziz mu jàpp ne kon xadiis bi yore sa salaama ko léegi nag mu des waaw <laughs> léegi parce que dane hadis bi al hadisu moom daa jàpp ne sahih wa nuuruhu sallallahu alayhi wa fii loolu la wax <laughs> mu ne hadis bi wér na waaye leer te leeru yonent bi alayhi salaam lu tax parce que leeru yonent sallallahu alayhi mu ngi ci hadis bi bi nga waxee kaddu yi wax ma ko nii leeru yonent sallallahu alayhi da ci génn waaw <laughs> loolu mooy wane lii waxam la de <laughs> waaw moo tax ab kazzab man na wax dëgg est-ce que c'est pas possible kazzab ab fenkat wax dëgg mais comme que daa mii na wax dëgg ba ba ba mu extrapolé ci bañ tudde ko kaddaaf mubaalaxa siixatul mubaalaxa kooku day tax jégg dayo ci tàcc day tax léegi dañ koy classé kii lépp lu waxati buñ ci bàyyi xel parce que dara waxuñu nekk lii bokkul ci naram yi mais ça ne veut pas dire que sa waay manula wax dëgg du tout wax ci dëgg si mais pour mañ daal day lakkam du lakk ñu tëj buntu bi te comme que dañ koo xamee wax lu amul ñu fatt buntu boobu loo képp la léegi nag mu des waa léegi Cheikh Abdul Aziz gis nañ côté ba léegi imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ñi nga xam ne ñoo jàpp naa affaire bi kabira la waaw léegi nag euh, kii nag di ko laaj ne ko waa waa waa léegi mais hadis bii nii hein euh, léegi mooy bi mu waxee loolu mu ne waaw mu ne fii mu ne walakin laysa huwa fii man hafiza al aaya de ah, Cheikh mu ne radiyallahu anhu walakin waaye hadis bi yoleen saa sallam di wax <laughs> naan wan nañ ma sama bakkaari xeet gisuma bi ki gën a mag ab aaya wala alquran wala ab aaya bu ñu dox bu ñu andil ab nit ginnaaw gi mu fàtte ko mu ne waaye walakin laysa huwa fi man hafiza al aaya waaye loolu tekkiwul eh, hadis bi waxul ci ki nga xam ne ab aaya la mokkaloon aaya alquran fàtte ko mu ne waxul kooku de summa nasiha aw nusiya lafdaha gis nga ginnaaw bi mu fàtt wala ñu fàtteloo ko kaddu ko wa in kaana aliman biha même bu dee xam na ko yow xam nga ne man de xam naa ne am na laaye buy wax naan euh, borom bi de moo dogal moo moo natt te moo digle ñu bañ a jaamu ku dul kenn ku dul yàlla moom dong ah ci ñaari waajur yi ñu daal di leen di def yiw mooy wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaa bu doon dama koo fàtte man mais xam naa ne laaya am na maanaa bi xam naa ko xam naa ko de mais laaya boobu na mu tëddeeti ma loolu ma fàtte naa ko loolu lay wax mu ne waxul ñii ñëpp ki nga xam ne daa jàngub laay fàtte ko wala ñu fàtteloo ko kaddu gi mais fàttewul maanaa ba même bu dee xam na maanaa ba du kii yëpp waxuñu ko kii waxuñu ko ay yonent saa sax waxul kii ci xadiis bi wa innama huwa fi alladhi balaghahu alquran fa a'rada anhu mu ne kanta ki muy wax fii néeg ba suba wanewul nañ ma sama bakkaari xeet gisuma këy ci gën a màggale bakkaar koo xam ne alquran wala aaya lañ ko andil mu daal di koy fàtte fàtte boobu moo tax du fàtte bàyyi la <laughs> te loolu insha allah mooy li gën a dëgër te looloo dëppoo aaya bële moo taxoon sànq ma ne la ah wa kadhalika al yawma tunsa bi aaya bi doon wax suratu taaha waaw qaala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qaala kadhalika atatka ayatuna fanasidaha fa kadhalika al yawma wa kadhalika al yawma tunsa waaw loolu boo seet loolu laay boobu <laughs> <laughs> atatka ayatuna daf la dikkaloon suñu mandarga yi suñu xujja yi suñu lay yi yi wane ne man dong sama waxdaaniya sama man dong lañ war a jaamu man borom nga bàyyi ko bañ maa jaamu ci naka noonu lañ lay bàyyee ci mbugal mu nekkoon nag affaire bi loolu la innama huwa dëgg-dëgg li hadis bi di wax mooy alladhi balaghahu alquran ki nga xam ne alquran da koo jote waaw fa a'rada mu daal di koy dummóoyu allahu akbar <laughs> waaw wa manaa zaatahu min nuuri bañal sa boppam biiram sa quintessence moom nit boppam boppam biiram la bañal alquran bañ koo nangu wastabdalahu bi juddihi min az-za'am ba pare leeruk alquran boo ko dikkal mu daal di au lieu mu jël ko mu bañal ko ba pare soppi la waroon a nekk leer ci moom mu soppi ko la nga xam ne mooy contraire waaw la nga xam ne mooy diddam la nga xam ne mooy la bëjjo la nga xam ne mooy da koo sori bokkul ak moom la wuteeg moom min az-zalami ci lëndëm bi an a'rada anil haqq alladhi huwa fi mu dum mooyu dëgg gi nga xam ne moo nekk ci alquran jooju ak aaya boobu nga xam ne moom lañ ko andil jàngal ko ko wattaba'a ad-dalal alladhi huwa ad-dalam huwa dalamun mub'idun 'anillahi ta'ala fi ad al-akhirah ba pare waa ji topp cànkute réer gi nga xam ne moom mooy ak lëndëm gi nga xam ne day sori jaam bi ci yàlla mu kawe mi ci àddina al-akhirah waaw qaala léegi Cheikh Abdul bi mu waxee li mu tekki ne ka xaalil munaafiqiina fi zamaanihi mu ne lii ma wax nag mooy xaalu naafiq yi nga xam ne ñoo doon dund jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam ka Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yastahiq waaw comme état wu xaalu jamono moom yonent bi alayhi salaatu mu defal xadiisu waaridun fiihim mu ne xadiis bi ci ñoom lay wax waaw ñooñu lay wax hadis bi ñooñu lay wax ah naafiq ak koo xamante ne nii alquran daa ñëw leer ci yow nga bàyyi ko topp sa bakkan te boo toppee sa bakkan mooy soppi nga leer la war leeruk alquran dënd nga ko lëndëm waaw kon nag mu ne ñoom la wa alayhim nazil te ci seen kaw la waxu yonent bi saa saa bii wàcc ci ñoom waaw wa ilayhim te ci ñoom yushiru la yonent saa saa bi junj ci waxam ji li annahum naafiqi min ummati al ijaaba allati hiya min ummati al xaassa fii ma yadharu linnaas mu ne ndax naafiqi dañu bokk ci xeetu ñi nangul yonent saa salaam ñi nga xam ne ñoom mooy xeet bi jagoog moom mais ci li feeñ ci nit ñi loolu mooy ci li feeñ ci nit moo tax yonent saa salaam ne woon inna ar saa salaam ne woon nit ki dina jëf jëf waa ajara ci li feeñ ci nit lool mooy li feeñ ci wa ji ci waa safara la bokk parce que mooy li feeñ ci nit ñi mais yàlla xam na ne waa ji du guut naafiq la waaw moo tax mu ne naafiq yi ci ummatul ijaaba lañ bokk xam nga waxoon nañ ko fi yonent bay saasaam dafa am ñetti xeet wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin loolu mooy xeet bu mag bi bi njëkk bi ñooñu xeet ñooñu hatta yonent yi malaaka yi ci lañu yónni wuñ la lu dul leer ma ne ngir képp ku dul lool hatta ar ruuxul al a'zam ci la yonent bay saasaam te kooku mooy takkadeer yonent bay ci biir malaaka yi ruux boobu mais moom hatta moom ci la ñoom bokkul ku dul ku dul yàlla alam yi nay nga bokk kon yonent bay saasaam lool mooy bu mag bi hatta yonent yi al adam nuux Ibrahim Muusa Isa alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñëpp ci lañ illaa rahmatan waaw yónniw ma la yoor la ci jaam yi lu dul nga nekk yërmande manifestation yërmande yàlla ci jaam ñëpp ñoom ñëpp waaw waaw moo tax Seydina Muhammad ni'matullah sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewalu yàlla gi gën mag gi gën mag gu mu yor ci jaam yi léegi après xeet bopp mu am xeetu ad daawa ummatu daawa xeet bi nga xamante ne en général xeet bu njëkk bii boroom xam-xam yi duñ ko tudd waaw ah, mais ca mooy mooy bu njëkk <laughs> rahmatullah alayhi moo ñu bari ci ñoom laa bëgg a wax mu am ummatu daawa foog naa lii waxoon nañ ko fi wala ci tafsir yi la woon mu am ummatu daawa mooy xeet bi nga xam ne moom bi mu feeñee jamono yeneen saa salaam ba mu tàmbalee woote Makka képp ku juddu depuis boobu ba àddina di fare yàlla di far àddina di ko fi jële yow ci ñi yonent saa salaam woo ci nga bokk waaw ci nga bokk ci xeetam bi nga xam ne borom bi moo ko ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana waaw wooteel ci sa yoonu borom jaare ko sax jiit xam-xam bi nga xam ne moom laa la jox nga ciy leeral alquran bu kawe boobu bi ci man di àttee diggante nit ñi ci alquran jii waaw ak waaraate wu rafet loolu moo tax hatta abu jahlin ci la abu jahlin kii xeet boobu la bokk boobu ñi gëm ak ñi gëmul yépp ci yam léegi nag mu des ummatul ijaaba nooy gën a wàcc gis mi muy gën a wa muy gën a ni lim bi di gën a néew muy xeetu nag ñi nga xam ne ñoo ko nangul alayhi salaatu wassalaam mooy almu'minuun mooy way ngëm yàlla yi almuslimuun te ci seen biir ci la naafiq yi bokk moo tax borom bi yawmal qiyaam la leen di tàqale waaw yawma yaqulu almunaafiquuna walmunaafiqaatu lilladiina aamanuu unzuruunaa naqtabis min nuurikum qiila irji'uu waraa'akum faltamisuu nuuran faduriba baynahum bisuur lahu baab allah kon foofu la léegi nag loolu ñëwaguñ ci <laughs> waaw loolu nag moo xawagul moo tax mu ne la naafiq yooyu nag yeneen saa salaam buy wax fii umma goog naan sama xeet gaaral nañ ma mooy jëfu naafiq yi ci ñoom lay wax waaw gisuma ci bàkkaar bu gën rëy waaw sinon boroo xam-xam yi fexe nañu euh, imaam al taxawuñ ci côté boobu rahmatullahi alayhi ñoo xam ne fexe nañ ne moo ah loolu nan la mën a waaj euh, fàtte aaya gën a mën a nekk lu gën a rëy bàkkaar alors que man bi nag <laughs> waa ji def shirk nag te akbaru kabaa'ir yi yonent bay saa saa wax di tudd li ëpp li gën a màgg ci bàkkaar yi as-sab'ul mubiqaat mais boole wu ci fàtte alquran mais kon fii nan la mën a waxe ne. kon li nga xamante ne nii mooy li gën a màgg falam ara zanban a'zama min ayatin utiha rajul après mu daal di koy fàtte summa nasiha loolu moo tax insha allah li gën a mooy lii ak Abdul Aziz bi wax affaire bi du fàtte lii mooy bàyyi waaw mu ne nag kon naafiqi la fal hadith waaridun fihim wa alayhim nazil wa ilayhim yushir li anna hum min ummati al-ijaaba allati hiya al-umma al-xaassa fiimaa yazharu lin-naas wa laysa fii zunuuri ummati al-ijaaba a'zam min nifaaqihim wa kufrihim al-baatini nas'alu llaaha as-salaama. Allah Cheikh Abdul Aziz mu ne Ibn Dabbaagh kii Cheikh Abdul Aziz ah ad-Dabbaagh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne mu ne rek gis nga ñoom ñii rek eh, ñoom la xadiis bi di wax naafiq yi te ci ñoom la wàcc te ñoom lay junju ndax ci xeet bi nga xam ne ñoo nangul yonent bi alayhi salaam ci li feeñ ñi gën jagoo mooy xeet bi gën jagoo waaw lii feeñ ci nit ñi amul benn bàkkaaru xeet boobu bu ci gën a màgg seenu nekk naafiq amul foo kay parce que an kufru borom be ko tudd ci suuratu tawba loolu moo gën a màgg wa kufruhum al-baatini waaw amul lu gën a rëy seen naafiq gi nekk ak seen weddi yàlla gi nekk seen biir mun na ñu ngi naan yàlla assalaamata wal aafiya <laughs> waaw waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noon kon euh, euh, lii la <laughs> euh, wallahu taala alam kon ah mu ne doon na wax après nee na bi muy wax ci leer yooyu mu ne moo après loolu après al aaya mu ne aaya tasduqu bi aayati bi mu ne aaya bi wax ne jullit boo xam ne aaya da koo dikkal nit koo xam ne sama bàkkaaru xeet mu ne da ciy dëggu aayatu bi mooy aaya kaddu bi bi ngay gis ci alquran qul ya ayyuhal kafirun loolu aaya la allati yataallaqu biha al hifz wa tilaawa nga xam ne da ciy lëkkaloo li nga xam ne mooy euh, mokkal ak di jàng waaye wa tasduqu bi ayati allati yataallaqu biha al amal wal imtisal waaye it aaya day tekki li nga xam ne li mu lëkkaloo mooy li nga xam ne mooy jëfe ak di làmboog moom waaw mu ne wa hadhihi hiya dhatu al al thalatha mooy borom leer yu ñett yim lu doon wax naan nuuru dilalati ala allah aaya boo gis leeru di tegtale ci yàlla ak nuuru ak nuurul imtisaalil awamir ak beneen leer bi leeru di doxe tey làmboog ndigal ñetteelu leer yi nuuru tinaabi nawaahi sori li nga xam ne mooy tere yi waaw képp koo xam ne mu ne fa man mana daatahu min duxuli hadhihi anwaari salaasa fiiha wa huwa yasma'uha fil qur'aan fa huwa al muraadu bil hadiis képp ku dégg leer yi waaw aaya bu nekk lay tegtale leerub yàlla di tegtale bu dee am na ndigal ah nga làmboog ndigal yi yow jaam bi dégg waaye it sori ñetteelu leer tere di sori li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne nag képp koo xam ne dégg ne yii waaw ba pare bañal ko sa biir mu dugg ci sa biir kooku yow ci alquran bi ngay dégg mu way wax kooku yow la yonent sallallahu alayhi wasallam di wax waay kon affaire bi lii insha allah lii mooy li gën a dëgër que ne laaya yi hadis bi ñii lay wax te moo déggee yonent sallallahu alayhi wasallam fële parce que mënuñu ne loolu ba pare yonent sallallahu alayhi wasallam ci boppam ne moom dañ koo fàtteloo ab laaya waaw kon du fàttee lafdu ji loolu lay wax moo tax liñ doon wax sànq an nisyaan comme li nga xamante ne nii euh, euh, euh, ki nga xam ne moo def taxrij ah, ah, Cheikh Ahmad kii nu mu tudd Muhammad Bashir Hasan al-Hashimi mi def li nga xam ne mooy taxriju al-Ibriz ak aaya yi del di def commentaire ci mu wax lu am solo bi ñëwee ci waxu cheikh bi mu ne inna nisyaana fi lugha iddatu inna lin nisyaani fi lugha iddatu maani minha mu ne gis nga euh, fàtte ci làng dafa am ay maanaa yu wute yu bari mu ne bu ci njëkk ghiyaabu shay'i an adh-dhaakira wal hifdhi duuna qasd mu ne bu ci njëkk mooy mu fàddu ci xelu nit ki ah walla loo xamante ne nii lu mu mokkaloon la mu fàddu ci xelam ci loo xam ne tayu ko waaw duuna qas ñaareel mu ne az-zuhulu an ash-shay waaw mooy li nga xam ne yow da koo fàtte nii te mu ne loolu lay yonent saa doon wax naan rufi'a an ummati al-khata wa an-nisyan wa ma sukrihu alayhi waaw mu ne yëkkati nañ di jàppe sama xeet loo xamante ne nii njuumte la la tukkee ci ñoom wala lu ñu fàtte mooy du loo tay waaw nit ku toog julli jot tàkkusaan julli woo mais ndeke da nga koo fàtte ba timis gi jot yow daal bi nga ñëwee bay kàbbaar julli di timis nga ne i la sam xel dem wala bi nga jullee timis ba sëlmal sa xel door cee dem kooku tay ko mu ne la subhaanallah ndeke man julliwuma tàkkusaan kooku kenn bokkul ak waayit bi am ci ñàkk tëkku bi am ci koo xam ne daa bàyyi julli tàkkusaan parce que bàyyiwu non da koo fàtte kon kooku kenn dug ko jàppe mooy tarkul muaxada voilà kon loolu ah kooku parce que xelam moo fàddu ci lool boobu njëkk bi niroo nañu waaw léegi ah mu des mu ne ñetteel bi tarkul shay'i wal i'rad anhu wa ihmaale ñetteel bi nag mooy bàyyi mbir mi dummóoyu ko doyadal ko ci sa tayeef yaa ko tay mu ne loolu gis nga aay yi nga doon wax sànq nasullaha fa nasiyahum ci suuratu tawba naafiq yi dañoo bàyyi yàlla bàyyi topp yàlla yàlla bàyyi leen nag ci mbugal mi ak seen naafiq gi nekk ci àddina mu nekk mbugal seen xol du du stable mukk du dal waaye buñ deewee ba ñëw yawmal qiyaam ak bàmmeel dina leen mbugal mbugal yoo xam ne fa la leen di baax waaw parce ñoom dañ koo bàyyi ci tayef waaw kay léegi nag borom bi jëflanteeg ñoom comme si mbir mu ñu fàtte na moo tax mu ne waa ji eh, kadhalika atatka ayatuna wa kadhalika al waaw <laughs> mu naka noonu waaw atatka ayatuna da ngay laaj lu tax nga silmaxa tey parce que sama laay li daf la dikkaloon lu jiitu fanasitaha nga bàyyi ko ci tayef naka noon nag tey tey lañ lay bàyyi ci mbugal mi nga nekk waaw mu ne wa qaala jalla sha'nu fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqu adhabal khuldi wax suratu sajda ay 14 borom dina fa zuqu ay wa yéen tey safara mos leen bima nasiitum ca la ngeen bàyyi woon te tey di fàttaleku liqaa'a dajeeg yawmikum seen seen rendez-vous ma leen joxoon ca àddina ne alaaxira dina ñëw waajal leen ko ah yawmul maw'ud la de dañ leen koo dig tey di ngeen dajeeg seen borom waaw yawma yaqumu an-naasu li rabbil alamin bés bi lépp taxaw ngir yi rabbil alamin daal di leen àtte muy borom bi ngeen weddi ko ah yii yëpp ay sharab yàlla waay yii yëpp ay nangam ak nangam la du dara waaw léegi da ngeen ko bàyyi woon suuraale ko bay jëf en conséquence di jëf ndax moom di jëf ngir bés boobu borom bi fay leen lu baax bu ngeen dajeek seen borom man nasiya liqa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah gisoon nañ ko ku bañ dajeeg yàlla yàlla bañ na dajeeg yow ah da ngeen koo bàyyi fa fa zuuku mos leen tey buggal mu tar mi bi maa nasiitum te la ngeen bàyyi woon a fàttaliku ak di jëf ngir liqaa yawmikum haaza ngir seen bés bii nga xam ne moom laa leen joxoon rendez bu inna ñun borom bi nasiinaakum ñoo leen di bàyyi ci mbugal mi tey waxul ne fàtte waxoon nañ la borom bi nee na wa maa kaana rabbuka nasiya te sa borom newul mukk koy kon ñu xam ne lii du fàtte bàyyi kon nag wa duuqul adabal xuldi waay waay mos leen adabal xuldi mbugal mi nga xam ne mbugalum sax la bi ma kuntum taamaluun ci sababu la ngeen ne woon doon ko liggéey doon ko jëf waaw mu ne wa ala hada al maana yama yaxmalu yuxmalu qawlu saa sam fi l hadith sabiq fa nasiyaha mu ne nag ci maanaa bii la ñuy teg hadith bii ñu génn léegi Cheikh Aziz di ko leeral nekk imam Abu Dawud at-Tirmidhi bu eh, eh, eh, Abdallah ibn muy al-Muttalib ibn Abdillah ibn Hantab rahimahullah waaw waaw kon mu ngi noonu mooy da koo baax waa ji koo baax waaw waaw mu ne kon bil ida xamalnaaha ci li gën a jagoo buñ ko yenee alxadis ala al ayati allati fi surati Taha ci saaru Taha bale eh, fa nasitaha wa kadhalika al yawma tunsa waaw mu ne haythu nga xam ne dafa dafa boo aaya boobu buñ yemee ci aaya boobu ak xadiis te waxoon nañ ko sànk ci kaw mu ne dañoo dëppoo al aaya wal xadiis ak aaya bee xadiis bi ci fan ala anna hadha al insana qad utiya min al ayati ma nit ki dañ koo jox ci ay aaya yiñ ko jox thumma nasiha ay arada anha wa lam ya'mal biha waaw indil ko ay laaya ay preuve ay mandarga yu leer joxewu ko fay maye ko wan ko ginnaaw waaw mu ne wa illaa sinon law kaana al maqsuud nisyaan az-zaakira lama abbara bi uutiya wa innama bi hafidaha waaw mu ne bu ne e, aaya bi hadis bi lim ci jublu mooy fàtte bi nga xam ne sam xel loo ne woon sam xel nga fàtte ko konoon te kon yoneen du ne uutiya danaan hufiza waaw te utiya bi wax na la atat ka aayaatu naa benn lañ mook aay ba te loolu yëpp benn li muy tekki mooy bay kon nag mu ngi noonu te gisoon nañ aaya yële nga xam ne yeneen saa salaam terewul nekkul ne lim bañ ak li nga xam ne moom la ŋaññe mooy nit am lu mokkaloon fàtte ko moo tax mu ne wax sa hadith nu Mas'ud bi ñu gisoon sa bi baale ahadikum yaqulu nasitu aayata kayta wa kayta bal huwa nussi waaw kon yeneen saa salaam. foofu expression wu damaa fàtte bi la leen doon tere ñaaw na lu tax kenn ci yéen naan damaa fàtte aaya nangam na wax ne li am ba des dañ maa fàtteloo comme moom ni mu ko dale woon alayhi salaam allahu akbar kon nag mu ngi noon <laughs> waaw <laughs> kii mooy loolu la léegi nag mu des ki nga xamante ne nii nusiya yeneen saa saa yi tax muy wax lool parce que xam na ne saxaabaam yi gëdd gi ñox alquran gëdd gi ñu jox waxu yorent bay saar ak wahyu bi du ñoo xam ne dañuy tay di bàyyi alquran yi nekkoon seen xel daal di ciy génn déedéet kon daa am lu leen préoccupé te la leen préoccupé lu baax la ak jihad la wala am ñuy toppatoo ba tax am lu leen rëcc moo tax mu ne leen bi sa ñaaw na kon bu keneen waxati lool corrigé leen ci côté boobu mais waxu leen mukk fàtte xaram na non <laughs> waaw waaw moo tax mu ne amma qawlu nusiya fa inna fihi dilalatu anna wala dalalatun boo jox baax na ala anna hunaka asbaban xaarija an iradati al-hafiz addat bihi ila an-nisyan ka maradin wa nahwihi mu ne le fait ne saa nañ ne nusiya loolu day wane ne lool lil majhul la mooy intransitif la daa am ku ko defloo ku ko fàtteloo waaw dañ koo fàtteloo lool tegtal la buy wane ne ki mokkal du moom ci nam nam ak sàgganeem la fàttee waaye sabab yoo xam ne yu ko dépassé la yu génn ci moom la yoo xam ne ñoo ko poussé ci mu fàtte ci ñu fàtteloo waaw mu ne comme koo xam ne alhamdulilah dafa feebar wala li ñu waxoon sànq ku nekk ci jihaad bi ak yu mel noonu ba tax yooyu tax ah nga gën a tax nga fàtte loolu ngay am bu boobaa kon waxal nu waaw waaw kon nag loolu la quoi alors que euh, euh, li nga xamante ne mooy euh, fàtte gi nga xam ne mooy fàttek tayef lool nag lañ tere nga ne loolu mooy fàttek tayef mu ne an nisyaanu al maqsuud al haasil an al ihmaal al mu'abbar anhu bi damiir al faa'il fii nasiitu xam nga saa sam dana bu leen ne nasiitu parce que nasiitu loolu ki daan moo tax mu ne teet bu mu ne leen lu tax ñaaw na ngeen naan nasiitu parce que nasiitu mooy man ci sama bopp maa def lu tax ma fàtte alors que nett bi xam ne ne bi meluñ noonu kon bàyyi bi sa ñaaw na wax jooju bu leen di wax eh, na tamit lu yoneen saa sam nanguwul loo xam ne ci biir hadis bi da koy tegtale mooy di sàggane ba fàtte li nga mokkaloon parce que boobu léegi man nga ma ne ah, yow li ngay wax de day mel ni kon man daal man mii doon tiit naan mook man li ma dégg ci ko mokkalub laaye fàtte ko wala alquran fàtte ko tey nga dee nangam ak nangam ah yow de yi nga wax dalal na sama xel ma ne la attention du dalal sa xel ngir nga ngay sàgganaa eh, d'ailleurs bu dee sàggan yoneen saa sam da ko tere moo tax mu ne biir sa ñaaw na lan moo tax maa li ahadikum yaqulu nasiitu parce que nasiitu ayata kayta wa kayt loolu mooy man mii maa fàggu li tax ma fàtte sama càggan waaw nasiitu loolu moom mooy man la waaw an nisyaan bi nga xam ne al maqsuud al haasil an al ihmaal al mu'abbar anhu bi damiir al faa'il fi nasiitu loolu mooy man ci man mii la jóge maa saa gan gëj a révisé topp sama bànneex topp télé yi topp TikTok ñoomin Instagram ñoomin WhatsApp waaw te wax naa la yooyu yëpp mënoon nga ciy jàng alquran waaye defoo ko toppulee football yi am bool yëpp topp yooyu ak tamit nekk ak say copain fu xumb fa ngay nekk doo réviser dara saggane ko doo kooku moom loolu loolu dañ koo tere ah loolu moom laa xayra fii amul giiw moo tax yeneen saa saa ne leen bu leen def loolu ndax xam ne saxaabaa mi meluñ noonu bu leen wax loolu waaw <laughs> loolu lu ama am solo la nu siya mooy koo xam ne li ko li tax mu fàtte du moom moo ko fàggu mu ne leen dee wax lool moo tax yonent saa salaam moom lool la wax bi muy ñaanal waaj <laughs> bi muy ñaanal waaj lool la ko ñaanal de ay way rahimahullah ha yarhamuhullah laqad azkarani kaza wa kaza ayatan kuntu unsituha min surati kaza wa kaza ah kii ma dégg de muy jàng alquran ci guddi gii ci sama jàkka ji yal na ko yàlla yërëm waaw laqad azkarani dëgg-dëgg fàttale na ma kaza wa kaza aaya ab laaya boo xam ne kuntu unsiituhaa dañ ma koo fàttale woonoon waaw waaw yonent bay saasaa nag loolu fu mu ko dale borom bi dina koy xamlewaat wala fekk jottali na koo pare te léppam nee na ko sa nuqri'uka fala tansa shaa allah waaw dinaa la jàngal ñoo lay jàngal te doo fàtte loolu lu soob yàlla comme aaya boo xam da koo mu na ci alquran loo xam ne da koy fàtte la ko jamono mais manu la nekk laata mu koy jottali loolu c'est impossible waaw laaya bu ko yàlla Seydina Jibril indil alayhi salaam laata mu koy jottali mu fàtte ko loolu amul aaya loo xam jottali na ko ba xeet wi am ñu ko ci téye ba pare loolu bashariya gi côté googu man naa tax mu fàtte ko mais borom bi da koy fàttalikuwaat soit mu xamloo waat ko ko wala comme nii nit kii ab saxaaba ci saxaaba yi mu dégg ko mu koy jàng borom bi noon la jaare ko noon fàttaliwaat ko loolu ne ko fàttaliku laay boobu waay <laughs> waaw <laughs> mais yonent bay saa salaam lépp ngi woon ci dënnam bal alquran ji borom bi nee na ko innahu la qawlu rasulin karim dëgg-dëgg alquran ji waxu yonent la bu tedd Seydina Jibril waaye Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kàddoom la waaw kon nag mu ngi noonu Allahu akbar kon loolu lu ak solo la dañ ne woon nañ def mbëmbëstal mii ci wàllu euh, bunt bi laata ñuy dugg ci hadith yi nga xam ne nag moom la al imaam nag di indi fii nga xam ne gis nañ ci ñaari hadith yoo xam ne niroo ak moom ba pare yeneen saa salaam ci hadith Mawlana Ibn Mas'ud attention def leen dee leen fàttalante alquran parce que moo gën a gaaw tafasiyaa de ne fees rëcc la waaw que sa naam sa jur ji nga yeew leen boo moytuwul li ñu naan fees mees ne meen teeñ sa waay looloo lay dal de boo moytuwul léegi nag bii di ñëw nag ñu gis loolu waaw loolu lépp nag di ñu pousser ginnaaw bi ñu xamee ne ah enzama aj ki euh, dan ban yoneen saa salaam tudd Euh, li nga xam ne euh, utiya rajulan rajul rajul summa nafiyaha loolu tekkiwul mukk ko ne mooy koo xam ne dafa mokkal fàtte waaw waaye nag mokkal fàtte boobu la ñuy moytalu ko noonu nag du loo xam ne dañ naan la waa waxul bële li gën a rëy bàkkaar waaye ça ne veut pas dire ah kon kay bàyyi leen may fàtte wax nañ la ko sànq déedéet nekkul l'apologie au fàtte à l'oubli <laughs> mukk suñu la suñu <laughs> jataay bi <laughs> laysa bi l'apologie lil misyan déedéet du dañuy fii wala dañuy màggalu fàtte de déedéet dañ laa bëgg wax rek a hadis yële ak seen dilaal ak seen tegtal insha allah wallahu nag ginnaaw bi lépp nag alam yàlla nag moo gën a xam waaw wa ilayhi al marji'u wal ma'ab moom ci moom la delluwaay beeg euh, euh, euh, wiiruwaay bi ci moom la waaye loolu nag ginnaaw bu ñu xamee lii nañ xam ne tamit di mokkal alquran waxu borom bi nekk ci dënn après nga fàtte ko loolu nag loolu rafet moo tax yoneen saa salaam ci xadis yi bunt yii nag al imaam di indi ñaari xadis yi muy indi fii di ñu mettre en garde di ñu ñaax ngir ñuy réviser alquran di ko wattu buñ ginnaaw bi ñu ko wattoo wala lañ ci wattu ñu koy baamuwaat bi ci delluwaat balaa muy dem waaw te bu demee mooy ah xéewal guy mag gu la yàlla defal nga sàggan ba mu naaw loolu ñaaw na waaw